wa mina nnaasi man yujaadilu fi llahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytaanin mariid kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayam ñetteel bi mu ne wa mina nnaas am na ci nit ñi ci yéefiru Quraysh yi man ka nga xamante ne nii yujaadilu mu ngi dàggee fillaahi ci li jëm ci boroom wa mbiru boroom bi azza wa jal bi ghayri ilm ci loo xam ne rek te bu ko ci xam-xam ne wa yattabi'u mu ngay topp nag ba mu defee lool mu ngay topp kulla shaytaanin bépp shaytaani moo xamante ne nii rek maridin bu féttirlu la te moom kat kutiba alayhi moom nag bind te yàlla dogal na te daan dikk na xam ne ma xat man la këne moom mbir mi nii lay deme dee moom ne ne moom lool la dogal ne gis nga shaytaane annahu këne moom shaytaane man tawallaahu képp koo xam ne dafa méngoo mbiri shaytaane ngeen nekk ay parandooy ak moom fa annahu dëgg-dëgg moom shaytaane yudilluhu dina sànk nit koo kële walla jinne boo bële daal di méngoo ak moom wa yahdiihi te dina ko gindi nu mu gën a gaawee ilaa adaabi sa'iiri ci mbugal ma nga xam ne mooy mbusu mbugalum safara may lakk taru fay lii laaye yii nag boroom xam yi rahmatullahi alayhim li mufassiruuna yi dañ ne lii moom ki muy wax mooy an-Nadr ibn al-Haaris wa kaana shaytaanan min shayaatiini Quraysh muy an-Nadr ibn al-Haaris liñ ko fi tudd moom bari na moom nga xamante ne nii moom boo jàngi woon mbiru euh, nettali ñoom ñoom ñoom ñoom ci ñoom Kisraaya ak ñoom Isfandiyaar ak ñoom Rustum mooy ne ope opipo yoo yële la demoon épopo yoo yële ñettali yoo yële la demoon jàngi woon ci lang ci ci ci dëkku Persia daal di ñëw nag bu yenente bi alayhi salaatu wasalaam do alquran moom mu naan ginumaa rafet li muy wax di dagge ba pare naan lii mu fi indi moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam gënul li ma fi indi te moom wax na li mu wax wute nag li am waliyaadu billah suñu borom nag moom la naan mu ngi dagge ci mbiru borom nag fekk ka muy topp du kenn ku dul seytaane mu fëttër lu mi moom moo koy puus di ko ñaax di ko jox ay xalaat moom loolu la te moom xamul loolu leen mu ne na kon yaa ayyuhan naas suñu boroom ne yéen nit ñi fi raybin min yi waaye yéen monde bi ñi nga xamante ne nii ñooy yéefér yi ñi nga xam ne ñoom ñooy dengi dengi di woo di di di sikki sàkk ci est-ce que borom bi tabaaraka wa taala dina leen yebal wala déet mooy dina leen dekki looy ba àddina mi tukki suñu borom ñoom lay waxal fii mu ne yaa ayyuhan naas eh, yéen nit ñi in kuntum fii raybin minal ba'th yéen bu ngeen ngeen a nekk ci di dengi dengi ci li nga xamante ne mooy dekki que leen yebal kaay ma wax leen. fa inna man seen borom xalaqnaakum maa leen bind min turaabin ci suuf. kan lañ suuf mooy sunu maam Aadam alayhi salaatu wassalaam mooy suñu cosaan summa ginnaaw nag ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaawam di sëtam yi min nutfatin ma daal di leen bind ci li nga xam ne mooy ak toq la muy toq woo xamante ne bu jóge ci man yu bu góor ak bu jigéen lañ boole summa ginnaaw gi min alaqatin mooy bu ñu nekkee noonu ba nekk ci nga xamante ne mooy mu nekk loo xamante ne day lonku nekk loo xam ne comme deret yoo xamante ne dafa way noonu muy mel mu ne loolu la di lonku loo ginnaaw gi noonu laa leen jaaralee summa min long loolu doon long mujj nekk loo xamante ne aw dogit lay doon nekk loo xam ne comme ab lënc lay doon muxallaqatin loo xam ne nag boroom bi subhaanahu wa taala lenn ci lool dina ci bind lépp defal ko forme yi yi nga xam ne moo war a nekk ci moom ba ni nga xam ne noonu lay màggee nekk loo xam ne da koy matal ci biir ndeyam biiru nday waajooy wa liir boo bële defal ay ay noppam ay bëtam ay cëram ba mu mat sëkk a xayri muxallaqa am na yoo xam ne nag borom bi day àgg foofu waaye borom bi du ko mottali mooy li nga xam ne moom lañ naan fausse couche mooy dafa am fausse couche wala daa daa da mooy mooy ndaw si mooy mbir mi daa génn ci moom laata muy jur loolu naan wa ghayru muxallaqa ak loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala mooy bindu ko mooy deful mu àgg ci mbindam ba mu mat li nu bayyina lakum suñu borom nag ne lii dama leen koo wax ci alquran mu leer ndax jamono yooyu arab yi naka noonu même jusqu'aux euh, les occidentaux gars yi biñ découvrir li nga xam ne processus bi noonu lay demee selon seen technique yi loolu yàggul dañu foogoon ne moom nit ki bu juddoo mooy noonu day day nekk ci biir ndeyam commencé rek nekk ab nit di màgg di màgg ba ni muy génne loolu lañ foogoon alors que alquran yàgg nañoo wax ne mbir mi demewul noonu ab toq la boo xamante ne nii toq ay man yu yoo xam ne yu daje bu góor ak bu jigéen après ñu formé loo xamante ne nii aw ab deret la boo xam ne day mel ni lu way nga xam ne mooy boo xam ne day dëgër après di lonku ginnaaw gi mu mujj borom bi def ko mu mel ni aw suux aw dogit woo xamante ne nii mooy day nekk loo xamante ne nii ko mu lënj lay doon léegi nag ci loolu ci loolu ci à partir de ca loolu la ci lay def bu dee ne loo xam ne lu mu bëgg mu daal di màgg la mu daal di koy defal ay cëram léeg-léeg mu defar ko waaye xayri muxallaqa defal ko loolu waaye du ko yóbbu à terme mooy balaa àppama jot borom bi tabaaraka wa def ndeyam daal di am lu mu gis mooy lépp génnaat ci moom laata ndaw doom ja di juddu suñu borom ne li nu bayyina lakum lii nag dama leen koo defar ngir leeral leen ngeen xam jógee ba bu ko defee ngeen xam ne nag ki leen jaarale foofu yëpp waaye bu leen nee dina leen dekki lan moo tax kon ngeen war cee nekk di déngi déngi waaye it ngir mu wan leen li nu ba yi bayyina lakum ngir ma leeral leen kàttanu sañ-sañu man manu seen boroom azza wa jalla mi nga xam ne moom dong ngeen war a jaamu te ngeen ko bokkaale mu ne wanu xirru waaye ñun ñooy saxal fir arham yi ci li nga xam ne mooy placenta yi mooy seen biiru mooy biiru soxna yi moom moo ciy saxal ma nashaa'u ñun ñoo ciy saxal ñun boroom di ma nashaa'u lu ñu soob ilaa ajalin musamma mooy ëmb bu nekk ñaata la war a def ca biiru ndeyam loolu ëmb boo bële suñu boroom nee na man maa ko fay saxal am nañu ñoo xam ne dinañu dem ba am juróom-ñeenti weer am ñoo xam ne ci juróom weer am xam ne juróom-ñetti weer am ñoo xam ne juróom-ñaar am ñoo xam ne sax ëmb yoo xam ne seen ndey ñoo xam ne seen ndey da leen di ëmb ñaari ak loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala nee na maay saxal ci biir mooy ruxum yi muy li nga xam ne arxam yi muy buumu jurukaay yi maa fay saxal maana shaa'u lu ñu soob ilaa ajalin ba ni nga xamante ne ni àpp ba nga xam ne moom laa tudd ne diw moom àpp bii lay def ci biir ndayam juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer wala lu ko wala lu ko gën a tuuti loolu mu ne ginnaaw googu man maa koy def summa ginnaaw gi nuxrijukum tifla ñu génn leen nag bu seen nday nag wasinee mooy ndayu waaja wala wa soxna si bu wasinee daal di daal di génne mu daal di leen suñu borom ne maa leen génne tiflan ngeen nekk ay liir nekk ay ashuddakum maa leen fii bàyyi ngeen di dund bu ngeen nekkee bele ñu leen di toppatoo ay liir ñu leen di toppatoo ba ni ngeen di màgge ngir ngeen jote ashuddakum seen kàttan wa minkum am na ci yéen nit ñi nag man ñoo xa koo xamante ne nii waaye man ñoo xam ne wa yutawaffa koo xam ne moom ci yéen ñoo ñële yutawaffa moom bu juddoo rek day faatu ci saase am na ñoo xam ne la juddu nekk ñoo xamante ne nii gone la faatoo loolu moom képp gis nga ko wala dégg nga ko moo ne moo minkum waaye am na ci yéen man koo xamante ne nii yuraddu moom suñu borom dina ko fi ndigi-ndigu bàyyi ko ci àddina bi muy dund dund yu gudd fan yoo xam ne yu gudd laat yu gudd ilaa ardalil umr mooy boroom bi moo koy delloowaat ilaa ardalil umr te la nga xam ne moo gën a suufe ci dund mooy lan mooy la nga xamante ne nit ñi mooy alxërëm nit ki day ñëw ba dootul mënati dara nekk mag ba màgget ba lenn mënatu ko bu jógee nañ koo yëgati bu nu mu man di def xattaa yi nga xam ne moom mbiru boppam la sax mënatu koo def suñu boroom ne maay delloo nit nag ba mu delluwaat ci noonu le nga xam ne mu ñëw ba naax li kay laa ya'lamu min ba'di ilmin shay'a ngir borom bi def koo kële nga xam ne ñenn ñuy mage ba naax ngir ñu bañ a xam ginnaaw lañu xamoon ci seenu ndaw ginnaaw lañ xamoon ci seenu àddina nga gis ñenn ñi ay président lañ woon entreprise jiite woon ay firme jiite woon ñu bari yoroon lu bari ñii yoroon seen mbiru bopp ñii nekkoon ay salarié ñii nekkoon ay jàngalekat ñii nekkoon ay ministre ñii nekkoon lu leen neex waaye suñu woroom nee na maay xool ci ñoom ñoo ñële ñii nekkoon ay baare yinde ñii nekkoon lu leen neex waaye daal maay seet lu ma neex ku neex ci ñooñ ma yokkal ko dundam ji delloo ko fa mu gën a suufee ilaa ardalil umur la gën a ñàkk solo ci ak dund mooy jamono yooyalee ngir nag li kay laa yaalama bu ko defee mu bañ a ba'di ilmin ginnaaw yam xamoon ma nekkee ndaw ba ni nga xam ne ci la ko naax gi di dogoo am mu nekk xamatul dara buñ ko ne waa papa ne ko mami wala ma wala mama wano mami wala papi est ce yaa ngi fàttale ko waay waay suñu maam yaa ngi fàttale ko sa doom diw day dem sax ba doomam yi ci boppam xamatu leen xàmmeewatu leen ndax ak mage goo xam ne moo ko jàpp nga gis nga xam ne këru boppam xamatul ne kër gi moom moo ko bindoon moom moo ko jëndoon tabaxoon ko mu ne ñaqam loolu lépp mu denc moom nga xam ne lu ne dañ ko koy fàttali loolu te lool mooy ñi baax ñiy wax ak moom am na ñoo xam noon dañ lay parquer yóbbu la ca asile wala EHPAD yàgg yoo yële mooy nekk fa kër yi nga xam ne. endroit ya nga xam ne bërëb ya nga xam ne lañuy parquer majja di comme ni ko ara ni ko tubaab yi di defee te mu commencé tamit di am ci réew yi nga xam ne nee nañ ñoo développé jël seen maam yeeg seen bàyyi yeeg ñoo ñëpp sànni foofale ñu nekk fa boole leen ak koo xam ne ab travailleur la bu sonnee daal moom moom bi ñenn ñi di leen gëdd ñu sonn dootuñu gis doom dootuñu gis sët dootuñ gis dara lu dul bu xew xewee bu xew amee ñu ñëw ëndal ko benn fleur papa wala mami wala yu mel noonu la xam nga loolu moom mooy ardalul umr rawatina bu dee nit la koo xam ne moom jaabul woon boroomam moom kooku moom kuttus na xanaa li ko dese kay mu fexe bu naax gi dañee mu ga wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alayhi afdalu salaati si noo torox naa kon mu ne wa taral arda mu ne nag naka noon kon wax nañu suñu biir nit ñi nan la ñu borom bi daal di melale naka la ñu génnee ñi nga xam ne mooy ne ñoom duñu gudd fan loolu lépp borom bee koy def nekkul ci loxo yi demba wala ci loxo yi sàmba de mu ne wataral arda beneen loo xam ne luy wane kattan sañ-sañu man manu seen borom azza wa jalla mi tax moom dong bala nee dina leen dekkil ngeen war koo gëm wataral arda te yow nit ki di nga gis al arda suuf si muy suuf si hamidatan mu nekk loo xam ne day maral nekk loo xam ne amul dara daldi wow daal di nekk loo xamante ne nii wow koŋ bekkoor fa idaa anzalna alayha al-maa ihtazat bu ñu ñu wàccee ndox mi mu jóge ci miir yi ihtazat nga gis mu yëngatu daal di commencer di fendre di xar ndax lan mooy gàncax gi ñooy génn warabat nga gis ko mu commencer di yokk moom suuf si am ambatat mu daal di saxal daal di meññal min kulli zawjin bahij mooy xeetu meññeef wone bahij yu rafet waaye neex a gis ngeen dégg loolu lépp ki leen ko defal nag bu leen nee moom dina leen dekkil ngeen war koo gëm wallahu ta'ala